alxafidu alalamu abu zakariya yahya bnu sharafin annawawiyu dimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi al-baab al-haadi wa tis'iin ba'da al-mi'atayn wa 'an ibni abbaasin radiyallaahu 'anhumaa anna rasuulallaahi sallallaahu 'alayhi wa sallam qaala laa yaxluwanna ahadukum bimra'atin illaa ma'a dhii mahram muttafaqun 'alayhi qaala al-imaamul haafiz an-nawawiy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 bunt bi wax xaraam gu mu xaraam nit ki di wéet ak jigéen boo xam ne daganu ko ñu nekk tête à tête ñu retrouvé wu seul xam ne kenn ñetteelu leen ci suñu jotaay bii ñu génn nag xadiis biñ mujjee gis moo doon xadiis bi nga xam ne moo doon mille six cent te moo doon premier xadiis ci bunt bi al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne woon waan Uqbata bni Aamirin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal iyyakum wadduxuul ala nnisaa walillahi alhamdu walminna walillahi alhamdu walminna ah, léegi loolu gisoon nañ ko kon tey ñu war a gis moom am na am na am na lu ma fàttaliku lu ma ne woon dinaa ko wax dafa mel ni ci xadis bële la jëmoon biñ gisoon ci chapitre bële ñu génn baabu tahrimi an-nazari ila al-mar'ati al-ajnabiyyati wal amradi al-hasani li ghayri hajatin shar'iyya mooy xadis mujj bi 1627 wa an abi sa'idin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli wala al-mar'ati ila awrati al-mar'ati hadis boobu noonu eh, am na lu ma ci sama xel demoon lu ma ne woon loolu war nañ ko yokk ci affaire yi mais bon nii may waxe nii fàtte naa ko mais bon nii nii <coughs> sama xel génn na ci xamatuma exactement lan la xamatuma eh, exactement Ah, ah wali walillahil hamdu wal minna walillahil hamdu wal minna fàttaliku naa ko en fait <coughs> mooy ci hadis bi nga xamante ne nii moo doon hadis euh, boobu noonu xam nga gisoon nañ ci masalaay awraat yi. Euh, mooy li ma ne woon loolu jar na gine yokk gin ko bon même niñ ko wax nañ ko sax mais euh, euh, waxoon li al imam Badruddin al nii xam naa yaa yaa vay yaa ngi koy batleku waxoon bii nga xam ne mooy masalaam est nit ki mën naa wit moom dong def yaramu neen waaw loolu ba waxoon nañ la imaamu yi ne dañ koo sit ñii ne dafa xaram ak yooyu noonu loolu taxawoon nañ ci Euh, léegi nag loolu noonu euh, <laughs> masala boobu moo moo moo moo moom laa ne woon jaroon na yokku leen na mooy lan parce que ñi koy tere daan lool lool loolu dafa xaram ah non loolu kenn du ko def lool daa xaram nangam nangam euh, loolu liñ koy wax parce que dañu tegtaloo xadiisu Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi muy càllale bu siiw boobu gisoon nañ ko fii nga xam ne daa niroog Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi mooy Bahz ibn Hakim jële ci baayam bi Hakim ibn Muawiya ibn Hayda mooy maam bi mooy saxaaba bi radiyallahu anhu al-Qushayri radiyallahu ta'ala anhu saxaaba la woon bu siiw Euh, moom dane man damaa wax yonent bi alayhi salaam ne ko ya rasulallah hadis bi euh, Abu Dawud rahimahullah soloo na ko na ko noon sëriñam jiitu woon ci ak taalibeem bi imaam at-Tirmidhi it al imaam Ibnu Maaja rahmatullah al jamii Bahz dane ko non maanaam Bahz Muawiya mooy maam bi Ibn Hayda mooy saxaaba bi Bahz Ibn Hakim di doomu Hakim an abiihi mooy mu jële ci baayam Hakim an jaddi muy jële ci kan maam ji bi Muawiya di maamu kan maamu Bahz ba maamu euh, ki nga xam ne mooy Hakim ndax moom Hakim euh, maam ji bu saxaaba mooy Hayda voilà non mooy Muawiya Muawiya ibn Hayda non non mooy kii boobu waaw mooy Hayda Hayda du saxaaba Muawiya mooy saxaaba bi mooy maamu kële euh, ki nga xam ne mooy Bahz mu ne dama ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam awratuna ma nati minha wa ma nathar waa yoneen saa sallam a ah, man de am na bu laaj waa suñu awra yi moom mooy nan la ñuy doxalanteeg moom lool rek la yow ma nati minha wa ma nathar mooy daal lan lañ nga ñu ciy digal ah, ak li nga xamante ne nii daal noonu lañ war a sàmmonteeg moom daal ak li nga xam ne moo ci war a feeñ ak li nga xam ne waru cee feeñ ah yonent bi alayhi salaam ah léegi yonent bi alay saat salaam ne ko ihfaz awrataka illa min zawjatik aw mimma malakat yaminuk ne ko wattul sa pëy nottul pas sa pëy sa awra hein du pëy gese comme ni nga xam ne mooy li gën a dëgër du comme li euh, Abu Bakr ibn euh, euh, kii ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn <coughs> doon wax te uh, ñu jëlu ko ci at yi tamit ak li nga xamante ne mooy waxu zahir yi kenn mbir yi lenn la ah, mooy uh, saw ataani la mooy ñaari pëy rek mooy ci kanam ak ci ginnaaw yeex na alfarj alfarjaani loolu <coughs> mooy awra yi mooy awra yi nga xam ne dañ la koo nëbbuloo waaw léegi yeneen saa ne ko ihfaz wattul awrataka illa min zawjatik na nga wattu sa awra lu dul sa soxna lii bokk na liy wane ne restriction yi gaa yi doon wax yi imaamu Nawawi doon wax yooyu yëpp tañ ne woon loolu dara ci newul xool pëyu kenn ci ñoom ñaar ñii fee xool pëyu ki ci def sax dara ci newul loolu dara dem ci biir gi ñuy wax da ciy amul ndax yeneen saa bu ne wattul sa awra lu dul sa soxna loolu kay mooy jeex na waaw pëy bi mooy bi nga xam ne mooy awra bi ci gën a xatta loolu wattul awra yëpp rawatina boobu tamit ba mu def sa soxna aw wala boog mimma malakat yaminik roo xam ne sa ndeyjoor moo ko mooy sa jaam bu jigéen boo xam ne danga koy jabaroo mais bu dee jabaroo woo ko beneen jaam boo am bu góor nga ko may kooku amoo droit yenn yi mu eh, mooy yenn surtout yu foor yi ah. mu koy mu mu mu koy gis ci yow même moom ci moom am na yoo xam ne comme boo ko doon jabaroo bokkul ak boo dee jabaroo woo ko lool gisoon nañu ko voilà mu ne fa qaala rajul benn waay ne ko yakunu mu na ma ne ko saa salam ar rajulu yakunu ma rajul ne ko waa yoneen saa salam nit ki da day nekk ak nit ñi ak nit ah moom nan lay demee foofu mooy ak awraam nan lay def qaala mu ne ko in istata'ta am na sax ci riwaay Abu Daawud bi daa gën a leeral avant yo ar rajul min ar am na lu mu ci teg te imam Abu Daawud kii sax at-Tirmidhi indi na ko mooy mu ne ko qultu dama ne ko ya rasulallah ida kaana al qawmu ba'duhum ala ba'duhum fi ba'd mooy nit ñi dañoo rajo raj loo bari xam ne xamante ni waa yoneen saa sallam waa loolu moom mu ne ko même loolu waaw mooy ñu jaxasoo waaw bërëb waaw ba pare euh, mu daal muur fa sa sa sa say say hmm? loolu comme ni mu mën a gën a yelle waa nan la ñuy def nan la ñuy mën a wattoog yooyu yeneen sa saa nee na mu ne ma in istata'ta alla yarayannaha ahadun fala yarayannaha boo ma kenn bu mu gis sa awra da nga ko fexe ba bu mu ko gis qaala qultu ma ko ya rasulallah idha kana xaaliya après ci waxe alhamdulilah pardon li imaamu Tirmidi wax mooy ci riwaayam bi ñëw mu ne ko ar yakunu wa rajul waa léegi bu dee ñaar lañ nag mu ne ko inna istata'ta allaa yaraaha ahadun bu ko kenn manula gisit na nga def nee na fa qultu ma ne ko wa rajulu yakunu xaaliyan nee waa nit bu nekkee moom kese nag qaala yeneen saa salaam ne fallahu ahaqqu an yustahya minhu ne nag boroom bi moo gën a ñu am ci moom kersa waaw moo yow ni ngay amee kersa comme si boo nekkee nit ñi <laughs> ñuy gis sa awra ah borom bi moom amul dara nëbbu ci moom loolu moom daa war a leer nga sol yére nga ñàkk sol yére moo ci yem képp waaye ngir def loo xam ne danga nga ciy ute ngërëmam ah, mooy moom moo euh, euh, nga nga nga nga làmbaayu daal def ko ak jaamu yàlla ak tamit sàkku li nga xamante ne moom la sopp ci yow te di ko gërëm waaye tekkiwul na yow nit ki da ngay nëbbatu yàlla bu moom ah, waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee loolu lu am am solo la léegi lii xadiis bi nii xadiis bi mooy wéet gi voilà mooy wéet gi nag fii la mooy wéet def yaramu neen xam nga fii dane bi ma ko waxee dane boroom bi de moo fa allahu axaqu an yustahya minhu loolu nag xam nga loolu moo taxoon al imaamu Nawawi doon wax yi mu doon wax ci ba ñuy gis jataay boobee eh, loolu par exemple imaamul euh, alxaafid na xajar dane xadiis euh, bii de xadiis <coughs> bii ah, mu ne zaahiru xadiisi Bahz yadullu ala anna ta'arri fil xalwa ghayru jaa'iz mutlaqan mu ne xadiisu bahz bi mooy bii ñu gis ni na hakimin an abihi an jaddihi di Muawiya ibn Hayda muy saxaaba bi radiyallahu anhu boo ko gisee nii li muy ci fee li mu feeñ nii ci biti day tegtale ne mooy def yaramu neen yow kese loolu ghayru jaiz nekk loo xamante ne lu possible la lu jàppandi la mutlaqan ci luñ joyal mu ne waayaakin laakin waaye stadalla al musannif imaamul Buxaari lay wax xam nga ñu ngi la doon wax ne imaamul Buxaari dafa indi woon xadiisu Seydina Abu Hurayra bi mu naan Seydina Muusa da doon sangu moom kese <laughs> def mooy def solul dara mu teg yéreem summi yéreem di sangu moom kese te waxoon nañ la nettali boobu waa banu Israaïl bi ah, boo gisee du sangoon ñun def yaramu neen di sangoon ñun mooy daa am problème ci wàllu awraam wal iyaazu billah waaye imaamul Buxaari nag imaam al-Haafiz Ibn Hajar loolu la laakin istadalla al-musannif waaye al-musannif imaamul Buxaari moom dafa tegtaloo yi mu ne yaanil Buxaari ala jawaazihi que ne possibilité summeeku kay mën naa nekk fil ghusli ci booy sangu bi qissati Muusaa wa Ayyuub alayhima salaatu wa salaam mu ne wajud dilaala minhu ala annahu wala dalaala minhu ala annahu maa qaala Ibnu Battaal annahuma mimma umira bil iqtida'i bihi wa hadha ma wa hadha innama ya'ti ala ra'yi man yaqul shar'u man qablana shar'un lana walladhi yadhharu anna wajha ad-dalala minhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qassa al-qissatayn wa lam yata'aqqab shay'an minhuma fadalla ala muwafaqatihima li shar'ina wa illa falaw kana fihima shay'un ghayru muwafiq li nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam fa ala hadha non ghayra muwafiq la bayyanahu fa ala hadha fa yajma'u bayna al-hadithayni bi hamli hadith Bahz ibn Hakim ala al-afdal wa ilayhi ashara yani al-Bukhari fi at-tarjama ay bi qawlihi baabu man ightasala 'uryanan wahdahu fi khalwa wa man tasattara wat-tasatturu afdal voilà <coughs> mu ne euh, imaamul Buxaari de rahimahullahu taala moom daa tegtaloo ci xadiisu bi nettali qissaay Seydina Muusa bi doon sangu moom kese ta solul woon yére ak Seydina Ayub mooy xadiis Seydina Ayub boobu gisoon nañ ko fii ci bi bi nga xam ne mooy bi yeneen saasaam ne baynama Ayub yaxtasilu uryaana mu benn bés bi nga xamante ne nii <coughs> eh, eh, eh, dàpp benn benn bés mooy bon baynama mooy benn euh, mooy bi nga xamante ne ni voilà bi nga xamante ne ni euh, Ayyubu euh, Seydina Ayyub <laughs> e, e, e, yaghtasilu da doon sangu uryaanan fa xarra alayhi jaraadun min dahab fa ja'ala Ayyub yahsi fi thawbihi alayhi salaatu wassalaam fa naadaahu rabbuhu azza wa jalla yaa Ayyub alam akun aghnaytuka amma tara qaala balaa wa 'izzatik walaakin laa ghinan bi 'an barakatik muy hadith cinq cent soixante-dix fa lañ ko gisoon baabu tanaafusi fi umuuril aaxira wal istiksaar mimmaa yutabarraku bihi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane bi nga xamante ne ni hadith boobu Seydina Abu Hurayra moo ko nettali ñaari hadith yooyu yëpp bu Seydina Muusaa bi bii alayhi salaatu wa salaam mu ne bi nga xamante ne Seydina Ayyub da doon sangu uryaanan mooy solu doon dara léegi ci la ay njéeréer yoo xam ne ci oor la daal di di wadd eh mu jël yéreem di ko ci di ko ci di ko ci def quoi <laughs> waaw di tibb di def ci yére bi boroomam woo ko te ci xaal boobu mu nekkoon li ko boroomam woo waaw imagine nga mooy même xaal boobu boroomam mu ko ci wax yu di wax ak moom boo xam ne soluloon dara ne ko yow ayub waaye yow xanaa doy loowu li ma la defal ricc ci ay teraanga ay ay ay mbiru ah ah mooy am amu àddina ak mu ne ko aha kay waat naa ko ci sa teddaange borom sama boroom waaye nag kenn du doyloo ci say yuy tukkee ci yow say barke borom bi tabaraka wa taala hadis boobu imaamul yi da leen rab boole ngir wane ne hadis kon yii dañuy wane ne kon def yaramu neen en tout cas foo xam ne kenn du la gis loolu par exemple booy sangu loolu day mën a nekk waaw te tamit dañ naan ñun dañ ci yokk beneen affaire sax dañ naan affaire bi lenn la mooy xadis bi nga xam ne moom la fi sayyidatu Aisha waxoon te imam Ibn Hibbaan solo woon ko te biñ lay wax naan ñoom ñoom imaamu Nawawi restriction yooyu ñu doon wax ay yii dañ koo sibëg voilà dañoo sib ñii na daa xaraam ñii naan dañ koo sib ñii naan bu dee ci góor gi ci bu dee góor gi di xool fa yu soxnaam day xaraam bu dee jigéen gi dañ koo sib ma ne la loolu lépp dara amu ci insha allahu taala loolu xadis boobu yor sayyidatu Aisha luñ ko laa laajoon góor gi nga xam ne day xool pëyu mu ne man de ak yonent way saasaan dañ doon langoo ci benn ndab buñ naan alfaraq ñuy njëkkante ndox mi mu naan ma daayil yi ma naan ko daal yi mu naan ma desal ma ma naan ko desal ma waaw suñu loxo yi di ci weesaloo waaw kon loolu loolu lépp day wane ne mooy sangu saa sol yére mën naa nekk su mais sangu tamit sol yére lu mën a nekk la loolu nag wolof yu bari xamuñu ko euh, mooy <laughs> sol yére sangu ci kaw yeneen saa sam da doon def voilà loolu na ñoo xam ne xamuñu loolu waaw waaw léegi sauf que loolu xam naa fi muy gën a nag euh, par exemple hiver bi ñu nekkoon ci décembre bi moom fi Europe moom boo fi sangoowee yére noonu génn boo maywul seddaay bi man na la sonal mais comme que bu tàngee wala yu mel noonu ak yenn en tout cas def ko léeg-léeg loolu sunna la ah voilà ku ko xamul nag neel xamoo wala nga expliquer ko mais euh, euh, di bañ loo xam ne yeneen saa sax mu ngi ko doon def c'est tellement grave bu dee ne xam nga moom da ngay loolu mën na laa génn ci diine ah voilà mais euh, ñu bari alhamdulilah mooy dañoo xamuloon lool sax voilà moo tax mu ne imaam alxaafis na xajar nag mu ne imaamul Buxaari dafa tegtaloo ci xadiisu kon bi ne bu Seydina Abu Hurayra bi nettali Seydina Muusa ak beneen xadiis Seydina Abu Hurayra bu nettali Seyna Ayyub alayhimu salaatu wassalaam eh, eh, di wane ne loolu mën naa nekk ci booy sangu mu ne nag côté bi nga xam ne ci la ci tegtaloo mooy li imaam Ibn Battal wax kene bokk nañ eh, ci ñi nga xam ne yonent yi nga xam ne dañ ñoo digal ñu topp leen bi borom bi di wax ci suuratul an'am ulaa'ika alladhiina hadaahumullahu fa bihudaahum iqtadih bi mu tuddee yonent yooyu laa li misaar saam mu ne ulaayka ñëw ñuy gaayu yële mooy ñi nga xam ne hadahumullah borom bi moo leen gindi waaw ne yonent saa saam fa bi hudahu ci seenum njub iqtija waaw waaw mooy ci seenum njub jaar ci nga xeeñtu ko topp leen léegi loolu mu ne loolu moo tax te ñii dañoo bokk ci ñooñu ñoom côté boobu la ci imam Ibn Battal wax mu ne hada mu ne lii nag waxam ji innama yata'atta ala day dox ci xalaatu aviwu ñi nga xam ne ñoo wax ne shar'u man qablana shar'un lana loolu masala bu siiw la yàgg nañ ko fii gis sax bu gisoon nañ ko fi mooy sharia ñu jiitu suñu sharia la mais du ci lu ñu doyal voilà loolu bon teqantal bi taxuñoo jóg mais sharia ñu jiitu du tout le temps ñoom suñu sharia la bu dee alxuraan daa ñëw di ko tere ba yoneen saa salaam ñu gis ne lam loolu wax ñoom la newoon seen sharia da koo folli loolu mënu la nekk suñu waaw loolu mënu la nekk du tout suñu voilà ak yeneen ak yeneen yoo xam ne taxuñoo jóg mais il faut mu dëppook suñu charia wala yeneen saa salaam suñu charia ñëw beneen cas bu man a mooy suñu charia ñëw digal ñu lu mel noonu comme jàpp yeneen saa salaam ba mu jàppee dane hada wudu'i wa wudu'ul anbiya qabli lii mooy sama njàpp ak njàppal yonent yi nga xamante ne alayhi salaam ñoo ma jiitu su suñu sariya dafa ñëw digal ñu jàpp ñu xam ne kon jàpp sariya am ñuy ji ba mu ne bu yonent yi la woon tamit jàppum yonent yi alayhi salaam ñu xam ne lool sariya am ñuy jiitu loolu suñu sariya ñëw dëppoog loolu léegi nag fi wuute bi dëgg-dëgg am mooy sariya foo xam ne sariya am ñu jiitu woon suñu waxu ci lu leer waaw waxu ci lu leer te gisuñu lu leer lu koy dàq ci suñu sariya bu boobaa daa may teqantal yoo xam ne boroom xam-xam usul yi ñu ngi koy dañ koy lijjanti léegi mu ne ci kaw waxu ne ñooñu suñu sariya lay doon loolu lay doxe imaam alxaafis nag mu ne li feeñ sax mooy côté biñ ci tegtaloo mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo nettali ñaari nettali yee te waxu ci loo xam ne luy wane ne warula demee nii ci ñun ginnaaw gi muy wane ne kon bu boobaa dafa dëppook suñu sariya mu ne bu dul woon loolu bu doon ne am na loo xamante ne nii dëppoowul ak suñu sariya yonent saa salaam doon na ko leeral mu ne nag ci kaw noonu lañuy ñuy dajale diggante hadith Seydina Bahz na Hakim bi eh, kon bu boobaa moom dañ koy teg ci al afdal mooy li gën nit ki di bañ bu wéetee bañ sol bañ sol làmbaayu lool mooy li gën waaw waaye wa ilayhi mu ne wa ilayhi te ci lool ashaara la junj yaan yi kim ci jublu al Bukhari al imaamul Bukhari fi tarjama ci tarjama bi da ay bi mu wax bi qawlihi ci waxam gi nga xam ne moom lay wax ne baabu man tasala uryanan wahdahu fii xalwa wa man tasattar voilà mu ne wa tasatturu afdal mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne irtasala dafa sangu uryaanan nooy solul dara wahdahu moom dong nag fii xalwatin ci giwéet waman ak ki nga xamante ne tasattara mooy dafa lambaayu wa tasatturu waaye nag lambaayu afdal mooy li nga xam ne nag mooy li gën mooy li voilà <coughs> kon loolu la ay imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax parce que imaam al-Bukhari rahimahullahu taala bu yooyu da leen a dajale quoi buntu yooyu di wane ne eh, loolu noonu lu mën a nekk la voilà ba bismillahir rahmanir rahim baabu baabu man yatasala uryaanan wahdahu fil xalwa wa man tasattara fattasatturu afdal wa qaala Bahz an abiihi an jaddihi an nabi sallallahu alayhi wa sallam allahu ahaqqu an yustahyaa minhu minan naas voilà loolu la mooy li nga xam ne moo gën. moo gën mooy di làmbaayu même bu dee yow kese yéen nekk waaye mooy yaramu neen tamit loolu man nekk moo tax imaamal kii di wax ne alxaas na xajar mu ne war a jaxa ba'du shafi'iyya tahrimuhu loolu son nañu waxu imaamu Nawawi bi mu koy wax keroog ne lenn ci shafi'iyya yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo euh, dëgëral li nga xam ne mooy ak xaraamam mu ne wal mashhur 'inda muqaddimihim ka ghayrihim alkaraahiya faqat waaye li nga xam ne mooy li gën a siiw ci ñi al muta mutaqaddimihim ñi nga xam ne ñu eh, Shafi'i yu yàgg jiitu yi mooy seen mag ñi eh, ñi jiitu woon mooy si sibeel gi kese mooy li nga xamante ne eh, mooy ñoom ci lañ ko ci lañ ko ci lañ ko tal ci lañ ko ci lañ ko teg daal comme ñeneen ñi daal foofu lañu ko teg wallahu taala alam kanta yeneen yi gisoon nañ li nga xam ne moom la ci al imaamul xaafizu nawawi rahmatullahi alayhi eh, eh, doon wax ah loolu gisoon nañu ko eh, léegi kon bon xam naa kon <laughs> loolu wala lool lool c'était hadith mais dañu bëggoon ñëwaatoon ci loolu al imaam al xaafiz na xajar doon wax mu nekk loo xam ne waxla joo xam ne nafisun nafisun nafisun jiddaa voilà lu lu kii loo doon lu lu lu am solo même bu dee ne gisoon nañ keroog Imaam An-Nawawi étali woon na ci bu baax voilà euh, loolu euh, waxoon ci li nga xam ne daal hmm? moom moo ci euh, kii woon mi naan amma kashfu rajuli awratahu fi xaalil xalwa bi haythu la yara aadami fa in kaana li xaajatin jaaz wa in kaana li gayri xaaja fa fii xilaaf al ulama fi karahatihi wa tahrimihi wal asah inda annahu xaram moom la doon wax ni lii mooy ñu mujj ñi moom la imaam al xaafiz ibn xajar doon wax léegi ne même bu dee ne Shafi'i yi ñi nga xam ne mooy ñu mujj ñi am na ñoo xam ne ñoo jàpp ne lii dafa ñoo dem ci lenn ci Shafi'i ne dafa xaram sauf que ñi nga xam ne yi ñoom ci karaaha lañ yem ne dafa dañ koo siiwal même ñoom imaamu Nawawi dana woon digganteeg euh, bon bu dee aajo ko waral loolu ñëpp ci d'accord loolu mën na nekk waaye bu dee aajo waralu ko daa am wute mu ne boroom xam-xam yi entre dañ koo sib la ak li nga xamante ne mooy dañ koo xaraamal mu ne li gën a dëgër que ne mooy dafa xaraam voilà mais gis nañ li imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah Euh, daal di wax ne euh, ñii bu dee ne ñi nga xam ne mooy lenn ci euh, Shafi'iyya yi rajaha ba'du Shafi'iyya tahrim lenn li mooy comme Imam An-Nawawi kenn daa xaram waaye wal mashhur li gën a siiw nag inda mutaqaddimihi ñi nga xam ne ñooy Shafi'i yu njëkk yi ka gayrihim comme ñooy al-karaha faqat ci si lañ ko teg lañ ko yemale quoi voilà mooy loolu mooy li nga xam ne. mooy nit ki bu dee nag sangu loolu mën a nekk la moom loolu amul dara les sii mais lii <laughs> mooy bu dee dangaa nekk yow kese def yaramu neen noonu loolu tamit waxoon nañ ci li nga xam ne moom lañ ci waxoon tamit ne euh, ak la yoneen sa salaam ba nga xam ne ci la doon wax ne dañ maa tere may dox euh, te duma làmbaayu euh, que la loolu mooy comme xaal ba mu ne woon mooy waa Quraysh mooy nit ñi di la gis mais is ce que loolu tekki na ne bu dul moom kese loolu dañ koy tere mais xadiisu bahz bi fallaahu ahaqqu an yustahya te xadis la bu wér borom bi ne moo gën a yey ñu am ci moom kersa loolu day tax bu boobaa euh, dem ba ne daa xaraam nag loolu day xaw a digg waaw ne daal affaire bi amaana lu mu gën a kii mooy ak kibeel euh, nit ki nekk yaramu neen noonu moom dengo lool nag wute nag euh, ku nekk koo xam ne daa daa sangu fi mu tëdd daal def yaramu neen kooku bokkul mooy am na lu mu teg ci kaw waxuñu loo waxuñu kooku kooku am na lu mu teg ci kaw voilà lool lool la <laughs> voilà wallahu taala alam léegi nag ñu ñëw kon ci fi nga xamante ne nii mooy nag suñu xadiisu tay bi yàgg nañ ko léegi mooy xadiis mille six cent vingt-neuf ñu ngi beeg léegi kitaabul umuur almanhiyi anha chapitre baabu tahrim al xalwa bil ajnabiyya baat bi wax xaraam di wéet ak koo xamante ne mooy du sa koc almaal daa nekk koo xamante ne étranger la man nga koo nakaxa man nga koo man nga koo nikaax voilà kon hadith bi ñu jàngoon mille six cent vingt mu ne waan ibn Abbas mu ngi jële ci doomi Abbas alhamdulillah radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laa yaxluwanna galla waay bu mu wéet topp ahadukum kenn ci yéen yéen góor ñi bimra'atin ci wéet ak jigéen boo mu man di doon illaa ba mu des ma zi mahram ba mu des bu dee ne koo xamante ne koc armalam la mooy koo xam ne manu koo takk du tout mais nag du mën a takk kese ah parce am na koo xam ne manu koo takk mais kenn mais manu wéet moom mooy kiñ la waxoon bii passé bi xaris <laughs> yi <laughs> mais frère jëkkëru ndaw si xam nga xoox ma lu laa takk fekk yaa ngi ci buum ak frère ndaw si yow yaa ngi ci ronu frère am frère mu ngi lay takk fekk mu ngi lay takk moom manulaa takk mais fii mu ne bu la woon wala moom man na laa denc moom te pourtant xam nga ko instant bi nga xam ne ci ngay sëyëg madame B di fayëg monsieur wu monsieur X di monsieur X prime kooku manula takk madame de pourtant kon dafa xaram waaye manu koo takk waaye est ce que loolu du ala ta'bid waaw bu boobaa kooku noonu par exemple manula wéet ak moom waaw kon nag mooy koo xamante ne moom man naa wéet ak moom mahram boobu la ñuy wax nga xam ne manu koo denc éternellement manu koo denc waaye tamit am na koo xamante ne manu koo denc éternellement mais manu la wéet moom man ah, la waaw ndaw si comme almutala'inayn ñaar ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo rëbboo ah jëkkër ji dafa tuumaal ak njaaloo soxnaam soxna si bañ ñu ñëw def la su aayatu nuur ba wax waaw après ñu rëbboo buñ defee loolu nag ba pare ñooñu seen bu ñu sëy ba bu tasee ala ta bii di zay xam nga lu yàlla taabidi mooy ne ñooñu manatuñu bokk lal ci kaw suuf di sëy manatu la nekk c'est impossible jeex na julli tubaab bu ñu fi desoon ñoom ñaar kese comme góor ak jigéen boroom bi dolli leen santaa ci seenu dund mooy ñooñu manuñoo sëyati c'est fini jeex na par exemple ñaar ñooñu xam nga est que manati na koo takk manu ko waaye monsieur X boobaa manula tuura takk madame B c'est fini ndax tuumaal na madame B ak njaaloo madame B ne du dëgg waaw ñu def la suuratu nuur wax ñu bañ ko defee ñu tax seen diggante c'est fini julli tubaab léegi xam nga kon madame X monsieur X mënatula takk madame B mais est-ce ba ça veut dire koo takk ah kon kay euh, bu boobaa kon mahram déet mukk mënatu mook mënula wéet ak moom voilà moo tax du rek que ne voilà dañ naan waa ji kii nangam déedéet loolu doyul loolu doyul la kon laa yaxlu war na bu mu wéet ak ahadukum kenn ceen bi mu ra ci ab jigéen illaa lu dul maa di mahram lu dul ndaw kooku nekk mahramu jigéen waaw comme euh, monsieur X ak frère ak sœuram bokk waaw monsieur X man naa wéet ak sœuram man nañoo ànd tukki voilà moo xam sœur boo xam ne nday ak baay shaqiqa la ñoo bokk nday ak baay wala ñoo bokk baay wala ñoo bokk nday wala radaa ñoom ñoo ñampandoo kooku mën naa wéet ak monsieur X monsieur X mën naa wéet ak kooku garawul waaw baay bi comme loolu <laughs> ak yu mel noonu mooy baay bi mën naa wéet ak doomam di jigéen mën nañoo ànd tukki mën nañoo kii loolu lépp lu dul yu mel nii wala doomu ndaw si waaw monsieur madame de daa am doom ak monsieur X doom ju góor gu tudd Ahmad Ahmad moomu mën naa ànd ak yaayam <laughs> mahram la ci moom ainsi de suite lu dul loolu daal yeneen saa sam nee na bu benn góor di wéet ak benn jigéen illa maadi mahram koj lu dul ku doo xam ne koj armaalu ndaw si la mu ne muttafaqun alayhi mu ne loolu al imaamul Buxaari al imaam Muslim bokk nañ ko solo hadis bi nag jotoon na romb hadis neuf cent quatre-vingt-dix oh masala yooyu yëpp taxawoon nañ ci yéy eh, mooy masala bañ naroon a fàtte <laughs> waaw parce <coughs> moo doon chapitre soixante-dix-neuf baabu tahrimi safaril mar'ati wahdaha buntu ba doon wax xaraamal gu ñu xaraamal gu jigéen gi moom dong mu dem di voyage